duggaguñu woon muy laayaab juróom benn fukk bi ñu waroon cee dugg muy laayaab bi nettali Seydina Muusa ak góor goo gële nga xam ne ci lañ ne nii ñu ngi nekkoon nag ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne mawlaana ibnu Abbaas moo ko jële ci Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhum wa ardaahum di ko nettali ci mbiru ki nga xam ne mooy ka Nawf al-Bikaaliyu daal di woon wax ne mu ko ne kii moom Muusa bii mooy Muusa beneen Muusa la waaye du Muusa banu Israil ba Mawlaana Ibn Abbaas ne wax na lu amul expliqué na noonu yàlla bi de ndax Seydina Ubay ibn Ka'b moo ma nettali man Ibn Abbaas radiyallahu anhuma ci lañ newoon nag ci nettali boobule léegi nag kon ñëwoon nañ ba fi Seydina Muusa fekke góor googu suñu boroom ne ko moom laa xamal loo xam ne yow xamoo ko mu dem nag bi mu ko gisee kon mu daal di daal di woon koy nuyu fii nii kenn xamu fi yooy de mu ne ko man maay Muusa mu ne ko Muusa banu Israil yow yaay Muusa banu Israil mooy Muusa bi nga xam ne ci waa banu Israil la bokku te moom lañ ko yónni mu ne ko waaw man la kon loolu tontu na wax ji expliquer kat bi kon comme ni mu ko waxee doon nar muy naw fu boobale xusaas ko waajoo bokk ci xusaas yi ci nettalikat yi nga xam ne li ñuy nettali dara leeru leen ci lu dul extraordinaire la ndax loolu bu ko waxee day extraordinaire yow loo xam ne ñépp xam nañ ne mooy Seydina Muusa mi ñu xam alayhi salaam nga ñëw ne beneen Muusa la xam nga loolu day extraordinaire mooy rek comme façon <laughs> yooyu moom jar bàyyi xel léegi kon tontu nag mbir mi leer na kon ndax yonent bi alayhi salaam nee na bi ñëwee da ko yow kam kan la mu ne ko man la Muusa mu ne ko Muusa banu Israil mu ne ko waaw léegi nag bi mu ko ko waxee moom muy amu ne alxadir la tudd voilà kooku mooy alxadir kooku noonu mu fekkoon góor googu alxadir la tuddoon alayhi salaam moom nag alxadir moomu boroom xam-xam yi ñu bari bu dee bari na ci ñoom ñoo xam ne dañu naan moom yonent la woon waaye am ñeneen ñu ne du yonent waaye ñi ëpp ñi nga xamante ne nii boo demee ñi ëpp comme ñoom al imaam al haafid ibn hajar ak façon yu mel noonu ñoom dañu ne rahmatullah alayhim dañ ne moom doo ko moom yonent la woon waaye li gën a dëgër mooy ne moom mii nekkuloon yonent sayyidna al xadir nekkuloon yonent lool lu bari yu leer yu leer yu wane ne moom du yonent lool moom dafa leer même ci nettali bi nii dafa leer ñoom nag bon li tax leen boroom xam-xam yi mooy le fait que kii mooy sayyidna Muusa di yonent est-ce que keneen ku dul yonent mën naa am xam-xam boo xam ne amu ko loolu nag ñu bari loolu moo leen ci jaaxal alors que loolu mën naa ne loolu dafa simple ndax suñu borom wan nañu ko fii naa Muusa ci boppam moom yonent la te wax naa la mooy ñetteel ndax li ñuy bañ noonu ñi koy bañ ci côté boobu mooy li ngay bañ day amaat mooy ne de façon buñ ne waa léegi yonent la léegi mooy ñu jàpp ne léegi Seydina Muusa ak Seydina Xadir kan moo gën loolu ñaari nit taxawuñ di ci werante que ne Seydina Muusa ko gën fuuf te moo ko gën mag màgg fa borom bi tabaar tabaraka wa taala ñu ne la waaw kay kon nag loolu bu amee en tout cas kon borom bi xamal na kii kon loo xam ne xamu ko mooy mbir mi day nekkaat benn mbir mi mooy moom du yonent sayyidna al-Xadir mi alayhi salatu wasalaam sauf que waliyu la woon ci awliya Allah yi nga xam ne borom bi moo ko xamal xam-xam boo xam ne moo tax bi mu ñëwee kon nag ñu ñëwaat ci nettali bi kon loolu leer na ngir bañ a dugg nag ci ay yaatal ak yooyu ndax dañuy gàttal moo tax indiwuñ argumentation benn par benn par benn yuy leeral amaana bu ñu jàllee ci nettali yi dinañ ne lii day wane ne moom du yonent alayhi salaatu wassalaam waaye mënoon nañ koo jël par benn benn benn benn waaye loolu insha allahu taala mooy dañ koy baax léegi nag mooy léegi bi mu ñëwee kon mu waxanteeg moom loolu mu ne ko damaa ñëw ngir ànd ak yow ngir nga xamal ma li la boroom bi xamal mu ne ko ah <laughs> mu ne ko yow yaa ngi ci kaw xam-xam boo xamante ne nii yow Muusaa mi alayhi ñi ma ko de man xadir xaw ma ko de waaye man mii maa ngi ci kaw xam-xam boo xam ne borom bi de moo ma ko xamal te yow mii Muusaa mii alayhi salaatu wassalaam xamoo ko de léegi nag mu ko moom léegi may ma rek ma léegi nag mu ne ko nag ah man nag boo àndeek man daa am ay règle de man <laughs> boo bëggee ànd ak man ñu ànd <laughs> mooy ne kenn du ma laaj man dama nekk koo xam ne bu doon tey dañ naan professeur laa boo xamante ne nii maître laa boo xamante ne nii muallim boo xamante ne nii jàngalekat boo xamante ne nii kenn du ma laaj du ma ne kenn du ma laaj après mooy après te du ma la leeral déedéet bu ma laaj li may def mais après dinaa la leeral voilà loolu la Seydina Muusa alayhi salaam ne ko waaw mu ne ko yow manoo lool de Muusa ni ma la kii Muusa man Xadir <laughs> xam naa ne loolu manoo ko de naka lan tastati'a ma'iya sabra manoo muñ wa ànd ak man li may def de <laughs> man dama ne feneen mooy li may def ak yow li nga jàpp xam-xam bi la borom bi teg te man xaw ma ko man bi ma teg te xamoo ko loolu mooy tax man comme que man man man yow ci man nga ñëw ngir man may def bu may def après nga jànge ci man te xam-xam boobu kon leeral na ko borom bi xamalu ko yow bés boo gisee may def yooyu mooy day tumuranke ci yow te doo mën a muñ doo mën a noppi bu boobaa Seydina Muusaa ne ko insha allahu sa tajidu nii insha allahu sabira di nga ma trouver ma nekk aji muñ daal boo xam ne dinaa muñ ci yi ngay def ba kera nga ma koy leeral mu ne ko ay kon nañ dem léegi nag daara ji lan la ñu tëju ci néeg bi wala ci daara ji fee ci tii bi déedéet daara ji mooy àddina bi daara ji gën a mag mooy àddina bi li fiy xew afala tubsirun du rawatina seen biir waaye àddina bi wa fi samaa'i asamaan yéeg yooyu yéeg wa fi anfusihim yam woon foofu fële ca suuratu zaariyaat comme ni ñu ko gisa woon yooyu mooy ci daara yu mag ji muy suuf si ci la ñu ne nga xamante ne borom bi moom la fi teg ne inna ardi wasi'a sama suuf si dafa yaatu léegi nag ci la ñu ne léegi nag Seydina Al Xadir nag ñu commencé nag di départ nag ñu ngay dem Seydina Al Xadir ñun biñ taxawee noon comme que ci côté géej gi lañ ne ñu jekki jekki léegi nag fii nii mooy <laughs> après fii la fataahu bi riir mooy fataahu bi mu doon wax mooy déggatoo ko <laughs> mooy fataahu ba ma loolu wax naan ak a garaaw muy Seydina Yusha ibnu Nun alayhi salaam ndax moom ginnaaw Seydina Muusa moo nekkoon moo yoroon mbiru waa banu Israil yonent la woon moom yonent la te moo gën Seydina Xadir te moom li tax borom bi effacé ko fii nga gis ne fii la yem mooy ne moom xam-xam bi ñii di wax ñoom ñaar ñii ku ci nekk am na ci sa côté am na xam-xamu naa Muusa waaye am na xam-xamu Seydina Alxadir waaye comme que moom li ko li ko li nga xam ne moo doon mission am mooy na ànd ak sangam bii di Seydina Muusa ba ni muy ba mu ñu muy accès ci ki nga xam ne moom lañ doon wër accès na moo tax léegi dafa effacé wu moo tax déggatoo ko ci nettali bi moom Seydina Yusha moo male allahu akbar loolu lu garaaw la nag ci biir nag léegi nag bi nga xamante ni loolu la demee Seydina Muusa nag ànd ak Seydina al-Xadir alayhim asalaatu wasalaam léegi nag bi ñu taxawee noonu ci géej gi am benn gaal bu romb ñu gis Xadir Seydina al-Xadir daal di koy xàmmee ah góor gu baax gaangoog waaye suñu waaj yi aywa waaye duggal waaye ta du ngeen fay dara é yow moom moom may nañ la sa paas di doo faas ñu dugg di dem ci biir géej gi jekki-jekki seen Xadir gis benn ci gaal gi daal benn bant bu ci rek ci kii bi gaal gi mu daal di koy dindi daal di koy xëcc mu damm quoi Seydina Muusaa wu ne i way yow way yow mais yow ñii ñu ñu defal njekk gu toll ni ñu daal di ñuy yekk laayu ñu sax paas yow amoo lan ngoy def nga damm seen gaal bi quoi xoolal lii mais quand nag wax dëgg yàlla indi nga fi mbir moo xam ne nag moom lii lii rafetul quoi ah lii lu ñu bañ la quoi Seydina Muusa nag yonent mi alayhi salaam nee na bii Seydina Muusa da ko fàtte woon mooy charte ba mu ko tegaloon condition am ko da ko fàtte woon ci bii léegi nag mu ne ko ah waxoon naa la de mënoo muñ li may def mu ne ko kon jéggal ma baal ma voilà léegi ñu demaat biñ demee ba foofu léegi ñu romb ñu wàcc gaal gi di dox Seydina al Xadir gis ay xale yuy fo xale ba ca gën a rafet mu daal ñëw ba tiim xale bi daal di koy jàpp daal di koy tëral rendi xale bi daal di kii mu ne ko ii way yow da rey bakkan boo xam ne deful dara sell xale boo xam ne defatul luñ defagul luñu ay bàkkaar yuñ koy togge bàkkaar nga ñëw rendi ko laa illaa yow da lii nga fi def def nga crime Seydina Xadir na ko waxoon naa la mënoo muñ li may muñ de li ma li may def mu ne ko waa léegi xoolal Seydina Muusaa ne ko alayhi salaam bii di ñëw bu ma defaatee beneen rek mu mel nii mooy bon man nañ fee yem moo lool maa la ko may kon may ma mu ñëwaat léegi ñu àndaat di dem ba benn dëkk bi ñu continuer ba benn dëkk bon ñu daal di ñaan gaay comme que dañoo ñëw xiif ñu ne gaay waa man ngeen ñoo ganaleem gaay ne dara lañu leen dul ganale gaay yu nay waaye yow ganale leen mu liñ toogee noonu rek léegi Seydina Xadir seen benn biir boo xamante ne nii daa daa jéng da dafa jéng nar a léegi nag mu dem ànd ak naa Muusaa ne ko kaay jàppale ma ñu daal di defaraat mur bi defar mbir mi ba taxawalaat miir bi ni mu gën a baaxee léegi nag niñ toogee noonu naa Muusaa ne ko ah bu la neexoon nag alayhi salaatu wassalaam bu la neexoon nag ah yow liggéey bii nga leen defal te ñooñu nga xam ne ni ñoom naye ñu laaj leen ñu bañ nga ñëw liggéey leen liggéey bu baaxe nii ah bu la neexoon nga laaj leen ak payoor ci lii de mooy loo xam ne daal moom lañ ñuy faye ngir ñu man cee añ Seydina Xadir nag alayhi salaam ne ko nag lii nag mooy fi la ñuy yem daal yow léegi mooy waxoon naa la ni mënoo ànd ak man mënoo muñ ñu nay def léegi yow fii laa yemale suñu ànd quoi mooy ne parce que yow daara ji manoo fee ne mooy sama daara moom yow moom qualifié wu parce que mooy ne li may def xam naa waxoon naa la ko ci njaal biir bi borom bi damaa teg ci xam-xam boo xam ne yow xamoo ko comme ni mu la tege xam-xam boo xam ne man xaw ma ko léegi nag kon nag kaay ma leeral la par benn benn mu koy leeral par benn benn yoo yële ne ko xale bi euh, gaal ga ma damoon lii wa tax xale ba ma rendi woon lii wa tax mur bi ma jooyanti lii moo tax kon nag ba ci noonu kon xa nettali boobu yonent ba lay saa saa nettali ko moom la alquran nag di nettali nii ñun li ñu fi gënoon a kii mooy naw fu boobale lam doon wax demewul noonu moo tax boo déggee ci boroom xam-xam yi képp ku ne du moom mooy tamit da koy jàpp noonu rek ne lii moom soit daa gisul lii wala boog moom moom daal wax ji xam nañ ne ak ku man di doon mooy wax ju dëgërul kii Seydina Muusaa la ibn Imran alayhi wassalaam kon ñu yem bii di ñëw